Euh, moom dane ci moom la ko jële moom la ko jële voilà moom mii saxaaba la woon euh, xamante ne Abu Basra voilà Abu Basra imaam Abu Hatim mu ne lahu sohba ah euh, imaam Az-Zahabi ci al-Kashif mu wax parey al imaam al-Hafiz Ibn Hajar ci Taqrib at-Tahdhib mu ne saxaabi voilà ah kii al bi ibn Sa'd mu ne sahiba an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam aydan wa rawa anhu mu moom mi Abu Basra mi ànd na yonent bi salaam te solo na jëlu ci moom an Abi Dharr mooy riwaayatu saxaabi naan saxaabi saxaaba moo ko jële ci saxaaba e, loolu e, muy li nii nga xam ne kon nga gis boobu Abdurrahman ibn Shumasa léegi loolu loo ciy génne mooy da koo dégg Seydina Abu Dharr waaye dégg ko bi waasita ba pare dégg ko ci beneen saxaaba muy nettali jëli Seydina Abu Dharr radiyallahu anhu annahu qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam innakum sataftahuna Misr wa hiya ardun yusamma fiha al-Qirat fa idha fatahtumuha fa ahsinu ila ahliha fa inna lahum dhimmatan wa rahima aw qala dhimmatan wa sihra fa idha ra'ayta rajulayni yaqtasimani fiihaa fii mawdi'i labinatin fakhruj minhaa qaala fara'aytu Abdarrahmaan ibn Sharabiila ibn Hasana wa axaahu Rabii'a yaxtasimaani fii mawdi'i labinatin fa kharajtu minhaa kon mu ngi noonale kon yëf yi mu ngi noonale léegi hadiis bi mooy léegi lëkkaaleem ak suñu buntu beeg yooyu <laughs> mooy Yonent bi alayhi salaatu wa salaam hatta mbokkoo gi nga xamante ne dafa sori bul ne man sawaay man de mbokkoo gi ma jege rek. moom laay jokk mu ne la déet am na bu sori tamit de waaw hadis bii looloo la imaamu Nawawi indi ko fii ngir wan ñu ne mbokkoo gi yemul rek ci entre soi googu nga xam ne ñun ñu xamante mooy man nga nekk koo xam ne imaginer ma nekk pël ah pëlu fuuta jalon wala pëlu fuuta wala Kolda wala fuuta Tooro man ça ne veut pas pëlu man dagana laa léegi man pël bi nga xamante ne nii borom bee ma booleeg ñoom. ah te ñu nekk Cameroun man ma ne sama yoon newu ci déedéet mu la xam ah non faut pas il faut pas nga jàpp loola ñoom it boo leen mënee jokk ci façon jokk yu baax yi nañ ko def waaw. bul ne man daal pëlu Kolda yi sama yoon newu ci bokkuñu dara wala pëlu Fuuta yi ah ñooñu bokkuñ dara déedéet ko la wax bokku ngeen dara waaw li <laughs> ma frère frère bi wax <laughs> ne ma Sénégal pële waaw ñun xamuñu Sénégal. sincèrement ci nga xam ne ñun ñuy juddoo ay Dakar yi génn dem Europe dem gi te ma suñoo nekk di di génn fenn xamuñu Sénégal ñun Dakar lañ xam tax Dakar sax suñu xam ko des bu may wax naan ma doom ñoom dañuy bouger lu bari ci région yi <laughs> maatam fële boog ci côté Kédougou maa am na yoo xam ne dama leen a gis ñooñu. ñoo masaay yi masaay yu keeñaa yi ñoo bokk même chose ñoo bokk sax ni ñuy soloo ak ni ñuy def yépp ak seen nag yi lépp c'est dafa mel ni yow dañ laa sànni ci biir masaay yi <laughs> te ñoom ci seen bopp nee na gaa yi ko ñun ak masaay yooyu ay mbokk lañ <laughs> waaw ñun xamuñu Sénégal xamuñu Sénégal te imagine ñu mel ni ñun nga xam ne xamuñu tous ñu dox ñu ne yéenay jiite Sénégal ñu toog jàpp ne senegal yëpp ça tourne autour de Dakar Thiès Diourbel ak yu mel noonu quoi wala yàlla billah après ñooñu faalewuñu leen sax ñu nekk ñu reculé yoo xam ne duñ leen jox benn seen àq duñ leen sax faale boolewuñu leen mais bu dee ñi ñi dëkk ci capital bi jege pale sax lañ joxul seen ak yaakaar nga ne mos ñooñu ñooñu dinañ jox kenn àq wala yàlla billah waaw <laughs> mooy par exemple yow manoo man ci peuple yooyu laa bokk mais bon man sa masaa yële bon ñooñ dañoo sori quoi yonent bari saa saam seeru mbokkoo yemul ci péninsule arabique kese waaw fii ci jaziratul arab seeru mbokkoo nekkul fii kese ci jamono yooyu ñooy ñi ëppoon ay arab lañ mais am ngeen ay mbokk yoo xamante ne par bu musaafara ngeen nekkante mbokk mooy mbokk yoo xam ne du mbokk yéen ci yéen lañ jóge waaye par mariage waaw relation bi ngeen am ak ñoom mooy par mariage la par gorowante parce que ki nga xam ne mooy se ibnu rasulillah alayhim asalatu wassalam yaayam ci ñële la bokk waaye waaye sayyidna ha sayyidatu hajar ni maamu arab yi yi nga xam ne mooy ci la yonent bay sasam bokk ñoom fële lañ bokk waaw mooy mbokk hatta mbokkoo gi ngay bokk nekkul mbokkoo gi nga xam ne rek ñoo bokk baay ñoo bokk kii sama ñoo bokk geño voilà ñoo bokk baay mais ki nga xam ne côté nday la waaw yow ab si ay séeréer ngeen réewum séeréer ngeen nekk goxub séeréer waaye am na ci ñoo xam ne ñoom dañoo ami soxla ca pël ya yow bu jàpp ne walla les doon pël yi non yow pël yi sax mbokk lañ en tant que séeréer pël yi say mbokk sa yaay ay pël pël la <laughs> wala wala sa yàgg pël la loolu nag da nga koo war di jox boo leen gisee sax ne ma yéen pël yi moom de toute façon yéen moom jaani séeréer yi njëm loolu moom clair na waaye nag. Euh, bon xam nga ñun dañoo mas a rafetal ci yéen parce que rien que euh, euh, ngir ngir teral leen moo taxoon sama maam yu yàgg jëloon na ci yéen waaw ngir teral leen yéen yéen yéen pël yi ah voilà yoo tax ñun dañ leen di teral quoi yooyu yëpp ay wax yu rafet la <laughs> voilà kalante boobu pël bi wax la la même chose bon yéen séeréer si yéen bañ leen bëggee dimbali ok <laughs> kat <laughs> i takki ñu ñëw ñu ñu ñu dem fale ci Saalum ñu takki benn jigéen boo xamante ne ni moom ci séeréer yi la bokka ñu dugal leen ci suñu biir ñun pël yi ñun pël ñu dugal leen ci suñu biir <laughs> voilà ngir teral leen parce que yéen séeréer yi ko leen bàyyi ci foofu du ngeen yeewu <laughs> voilà yooyu yëpp lu rafet la voilà kon mooy euh, euh, dénkaane boobu yiw gi nekkul rek ñu nga bokkal dañoo walla ñoo bokk sant Thiaw ñoo bokk sant Ndiaye ñoo bokk sant Diop kese kanta côté yaay ña nga xam ne ñooñu jur ñun fañ bokk ñu ne suñu yoon newu ci déedéet waaw am na ci ñu départ ñoom ba de façon képp koo bokkal sant ak fu man bi ci ay mbokku ngeen waaw waaw loolu moom mooy bokkoo gi gën jege sax sinon ñun ñépp ay mbokk lañ ndax al al al al al naasu min jihatil ansaabi ak faaw abu homo aadamu wal ummu hawa waaw la way ko tarab ba waaw ne gis nga nit ñi min jihatil ansaabi ci ci côté ay ay mbokkoo nii ak faaw ñoom ñëpp ay nawle lañu amul ñii ñoo gën ñii parce que fee lañ bokk amul la fadla li arabiyin ala ajamiin illa bi taqwa waaw yonent bi alayhi salaatu salaam nee na amul benn ngëneel bopp arab am ci kaw koo xam ne doo arab lu bu dee da koy gën ci ragal yàlla ku gën nit ci ragal yàlla inna akramakum inda allahi atqaakum ki gën a ragal yàlla ci yéen te gën a tedd fa yàlla waa ci yéen <laughs> kooku mooy ko gën a ragal yàlla waaw loolu la voilà min jihatil ansaar bi côté ay ay askan ñoom yépp ay ay nawle lañ abuhumu lu ko waral nga ne waay lu tax nga wax loolu way mu ne ndax abuhumu aadamu seen baay di seen maam di njëkk nga mooy Adam wal ummu kay seen day mooy Hawa mooy sayyidatuna Hawa alayhi salaatu wassalaam moo tax Seydina Muawiya waa ji dafa ñëw <laughs> benn kaw kaw daa ñëw <laughs> ne ko damaa bëggoon nga defal ma ay teraanga ndax mbokkoo gi ñu bokk Seydina Muawiya radiyallahu anhu ne ko hmm, mbokkoo yow dama bokk ak yow mu ne ko waaw mu ne ko mais man xaw ma la nan lañ bokke moom mu ngi xalaat xam naa ci saxr muy baayam di Abu Sufyaan ak Umayya ak yooyu amaana boog bokkoo Quraysh wala sax Quraysh wala ni mu yaatoo woon mu ne man xawma ma la mu ne ko ah, yow sama mbokk yow man sa mbokk que dama maa ngi mbokk ga nga xamante ne ni mooy Adama mooy suñu maam suñu na Sayyidatu Hawwa di gis nga mbokkoo gii nii yow kese yaay ci ma ko fàttali defal waa ji teraanga yu bari <laughs> bu doon ñun ñun nay ñi ak bëgg yées tem ñu nekk waaye sa waaye yow dañu bëgg daa facile lool bu doon lool la ñépp kii la man japonais bi sax sama mbokk la ah. le Masai Mara le waajale nu mu tudd waajale le le Athabaskan le Quechua le Cherokee ah waay <laughs> le mongol ñoo ñëpp ay mbokk lañ yow li nga bëgg daa yomb trop le suédois le norvégien ñooñu ñëpp ak ñun ay bokk lañ mais waxul mais mais bu waxu neewul loo yow yow yooyu eh, demal toog waaye loolu mooy lan loolu kay ñëpp a ko xam <laughs> voilà mooy loolu boo gisee ko la koy fàttali mooy mu ngi lay fàttali sa cosaan te danga koy wari kontaan sant yàlla bi mu la utee ku lay fàttali loolee loo fàttali googu nag nga defal ko ci teraange ngir yàlla voilà <laughs> mu ngi noonu fay daam looroon na gaa yi te ngay wax kat moom daa am solo daa di gaa yi <laughs> gaa yi taggaate ci xew yi ñu leen di joxe alal ma la yow fay yaa gina tay ne waxuma la yooyu laaj <laughs> <laughs> day romb ci xew mi xamul sax ñan ñan lan ñii lan lañ bokk mu laaj day laaj sant bi rek day ñëw toog fexe laaj ak si waaw ku xew la fii ñu ne ko diw mën la tudd musaa njaay soxnaam nu mu tudd euh, euh, euh, Binte Diop rek sawaay dem dugg kay Binte Moussa Ndiaye samaam di nag nga ma si yooyu sawaay ba pare Binte Ndiaye doo Binte Diop sëtu la Diop yu mel noonu ab ah, yow yaa gina tay na <laughs> ah saa daa mel na nga aay ca yi ma ne ah <laughs> fu ma doon dund <laughs> yàlla defuma woon ci ila boo xam ne man kese fa newoon ah yii ba ma nee gone laa ko dégg ba léegi am na ñu ma ci capté <laughs> sama xibdu def na ne waaye yooyu moo am na yu may xaw ma nag <laughs> lu baax la ci man wala lu safaat la waaye daal mu ngi noonu mooy yaa gina tay na waxuñ loolu waaw <laughs> waaw waa gina xam ne yow fii ma ne ñun dañ laa yow yaa gina xam ne yaa gina xam ne waxuñ la loolu waaw kon mu <laughs> ngi ah, waaw <laughs> ah, waaw kon mu ngi noonu ah kon nag mu ngi noonu waaw <laughs> kon moo da mbokk yooyu xadiis bii dañuy wan ne ñooñu it dañoo jara bo dañoo jara jokk waaw ah, ci ñi ñuy jokk lañ bokk mooy mbokk gu sori sax bee ko jokk te ñooñu bokk nañ ci mbokk yi ëpp solo yi gën a seddale ku ñu jokkule ndax ñu bari dañu leen faale imagine am na ñoo xam ne surtout seen côté yaay dañu leen di réere mais bu dee suñu euh, famille matrimoniale yi nga xam ne en général moo tax côté boo demee ci famille wolof yi nijaay yi am fa doole waaw nijaay am fa doole mais am na peuple yoo xam ne ñoom côté baay ji lañ gën jàpp ba léeg-léeg mën nañu ignorer côté yaay ji waaye ñi nga xam ne côté yaay lañ jàpp di ignorer côté baay ñooñu it comme ñun yow sa mbokk ña bokkal sa côté baay ñooñ sax ñoo gën a woon a feddale ko normalement <laughs> loolu ci diine waaye ngeen sàggane ko yow fexeel ñooñ di leen jokk waaw boo amee temps yi nga jekki rek benn jour nga ne man nag naa fexe ci mois bii di ñëw gis nga sama mbokk yi nga xam ne déggoon naa sama baay naan am naa ay mbokk yoo xam ne ñu ñu jege yoo xamante ne Kawlax lañ dëkk bërëb sàngam nga laaj ba jàpp turu dëkk ba nga ne man nag bëgg naa faa dem ngir jokk googu ndax yàlla tax mbokk googu ma jokk ko quoi dem xamanteeg ñoom benn bés rek nga agsi moo xam benn dimanche wala benn samedi agsi laajte ba ca village bi ñu indi la nga dugg wala benn gox bi laajte ñu ne la waaw ñoom diw ak diw de fii la ñoom. waaw nga ne leen man mii nag diw mooy sama baay bu dee ñu fa xam kii nañ leen ah diw mais moom moom moom génn na àddina bu yàgg yéen machine doonuñ leen sax dégg nga ne waaw loolu nag moo gën a tax ma bëgg a ñëw ma ñëw ci yéen ndax bokk mbokk gi ñu borom bi boole waaw loolu dafa am solo imaginer mbokk googu nga xam ne borom bi daa bëgg ku koy dundal ñëwoon bay waaja dee ci seen gox yooyu yow nga dundal ko ah ahyaaka allah waaw ah, ahya allahu man ahya rahim wallah borom bi dina dundal dina yëkkati ki nga xam ne moo dekkil mbokkoo boo xamante ne nii naroon naa ndox demoon na sax ba daal di nekk loo xamante ni daanaka dafa moribond waaw day waaj a nga dekkil ko àq am nañ xaq am nañ rahim am nañ sahra waaw ña nga nag sa goro yi yow dee leen respecté te tamit di leen toppatoo di leen nemmeeku waaw waaye yow bañ la mayee soxna rek nga pare ci ñoom mel ni gaa yi bokkatoo ñoom dara loolu rafetu alors que bokk nga ndax sëy moom fu am bokkoo dugg na waaw fii mu ne moom xaw ma loo loo loo amat euh, euh, euh, tukulóor yi wala manjaaj yi wala ñàngam yi wala malien yi mais boo fi takkee malien moom sawaay mbokkoo gi dugg na tax mbokkoo gi amoon na bu yàgg waaye nag sëy bi day dugg na dugal waaw loolu di ko di ko nekk koo xam ne da koy eh, eh, da nga koy da nga koy tax da nga koy eh, nu mu tudd di ko di ko di ko di ko exalter di ko dundal di ko revivifier di ko revivifier ba nga nekk ñi nga xam ne ñooy rey seenu mbokk duñ ko toppatoo duñ ci waxtaan duñ ci fexe sax dara boo tax am na yenn yoo xamante ne mag ñi diñ koy def lu rafet la woon comme liñ naan tour de famille loolu lépp ci day dog day dugg du lu l'islam bi xaraamal de voilà loolu dafa am solo am na ñoo xam ne ñoom lu ñu gis naan ah fan la ngeen mës a gis yonent bi alayhi salaatu salaam di def tour de famille kon nag loolu daa xaraam dama naan la yow sa gis moo gàtt waaw yow sa gis moo gàtt waaw yonent bi alayhi salaatu bi gisoon nañ fan yoo xam ne nee na man euh, euh, euh, Sayyidatu Aisha nee na yonent bi alayhi salaatu salaam léeg-léeg da doon bëgg a def mbir bàyyi ko ndax bañ ñu farataal ko te am na yoo xam ne sax mooy léegi est kon loolu day wane ne kon léegi nag yow ba bëgg ne yow l'essentiel mooy xoolal ruux la ñuy def waaw tour de famille lan la waxuma nag la koy xew ci biir loolu ñëwaguñ ci mais esprit tour de famille ci kese dajale ne ah ñun ñi nga xamante ne de diw mooy suñu maam muy maam ju yàgg gaa yi bari moo am ay doom am ay sët yoo xam ne tas nañ fu ne ci Sénégal ñeen ñi nekk nañ Mali ñenn ñaa nga Burkina Faso. ñu ne at mu nekk dañ kiy dajaloo bés bu ñu xam ñu dem ci famille kenn ci kër kenn ñu nekk fa ñun suñuy biiru mbokk waxtaane daal di fàttali wante li nga xamante ne nii mooy mbokkoo googu te yàlla tax loolu buñ ko ci fàtti ndax loolu mooy ëpp doole lépp te looloo tax muy am solo te yàlla tax ku nekk di jàpp sa moroom ngir yàlla ndax boo fi jàppee kenn wala nga jàpp keneen ngir dembaag dee wala mbiru àddina bu loolu dañee nga ba ko waaw ngir yàlla loolu mooy tax ngay mën a ngaar dajjoo ay lor yuy jóge ci moom yawit lor yuy dem ci yuy jóge caw di dem ci moom mu man koo supporter moom it di la yërëm di la di di di la supporter waaye it euh, nekk koo xam ne day lewet ci yow yow itam nga lewet ci moom waaw loolu noonu dafa am solo tantaan ak buñ demee nar faa nekk ay caaxaat ay musique ko loolu loolu beneen affaire ba loolu moom loolu mooy euh, mooy comme rek lañ la waxoon ne mbir man naa baax waaye la circonstance dañ koy defe tax du baax voilà waaw waxoon nañ la luye sa kër kenn newul daa xaraam mais boo ko naree luye ñoo xamante ne nii lu bon lañ fay def day xaraam ndax sablu zariya waaw loolu kese la mais kenn du na luye kër daa xaraam naka noonu tour de famille bu jaar yoon dem waxtaan nemmeeku wante gisante léegi bu dee ne da ngeen ne ah loolu daa jafe léegi mais am ngeen ay whatsapp ak kii yeeg zoom yeeg yooyu man ngeen ko def ci zoom yi tamit waaw loolu lépp ay moyen yu ñu borom bi ubbil ngir ñu ci ko ci jaamoo di ci am ngërëmam kon nag bu ñu nekk ñoo xamante ne nii dañuy tëjal dañuy damm caabi yiw ci suñu kanam tëj buntu yiw yi ñu boroom bi ubbil ñu claqué ko sànni ko fële déedéet kon nag mu ngi noonu le loolu li ama am solo la voilà <laughs> lu am solo la ama mbokk lébu waaw ñoom moo tax it di kale noonu <laughs> ndax ñoom ñooma dalal ci ñoom laa dëkkoon ca ñoom laa dëkk <laughs> alay mbokk lébu ca caare <laughs> waaw amay mbokk lébu waaw waaw amay mbokk lébu lañu kon nag mu ngi noonu le kon loolu dafa am solo ah voilà moo tax yooyu am am solo la waaw ngi bañ a jàppe mbokkoo yi ay affaire ak ay wala non moytu wanteeg lool day wane ne yow moomu yaa am problème waaw te hadis bi bokk na liñ ciy jàngi ginnaaw loolu kon ci wàllu mbokkoo gi kene kat mu'jiza yonent bi alayhi salaam mi nga xam ne mu ngi yëgal loo xamante ne ni amagul kene xeetam dinañ am kattan jamono yi nga xam ne dañ leen di bundu fii ci Quraysh ci ci Makka ci Medina ak yooyu dinañ ami doole ba ubbi réew mi nga xam ne moom lañ naan Misr comme ni nga xamante ne noonu la yëgle woon ne dinañ ubbi fa tuftahu kunuuzu Qaysar wa kunuuzu Kisra des nañu ubbi trésor Qaysar yaa Kisra ya keroog ba nga xamante ne nii ca Ghazwatul Khandaq ci la ñuy gas li nga xam ne mooy tranchées yi di gas Yonent bi alayhi salaatu salaam gaa yi di dóor gi gas gas ba àgg ci ngandu xeer woo xam ne mënuñ ci dara ñu jox Yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne maa ngi wàcc inshaa Allah jël semmiñ bu ñu ko dóoree affaire bi xar ba pare étincelle mu ne allahu akbar on fiitu mafatiha sham jox nañ ma caabi sham te gaayaan ko wër ndomba waa Quraysh ñu ngi ñëw ngir wër ndomba te ahzab muy les coalisés mu ne malgré loolu wala jamono ji nga xam ne ñëpp dañuy nekk benn contre loolu bu mu leen faale bu mu leen tiital waaw waaw mooy gaay Euh, yéesu yahuud yeeg Amérique yooyu di jàppale ci lii nga xam ne ci lañ nekke xanaa nii ci octobre bi nii deux mille vingt trois di yónnee arme ak di bombarder bu mu leen tiital yonent bi saa salaam loolu mel loolu lañ ko defoon waaye borom bi xamal ko ci ne dinañ la jox caabi Sham waxuma la Quraysh ñii de mais Sham lañ la wax ñi nga xam ne ñooy première puissance mondial dinañ ko teg sa tànk sa loxo waaw waaye mu dóoraat affaire bi tojaat beneen poil bi mu ne allahu akbar on piitu mafatiha kisra kunuz kisra jox nañ ma les trésors de kisra te temps te jamono jot ñu ngi koy waaj a encercler ba munaafiquuna yi doon wax seen wax ja waaw naan moom xoola muhammad sallallahu alayhi wasallam di leen dig ay trésor kisra wa ki kii naan di ngeen gañe foofu di ngeen leen gañe alors que kenn ci ñu ñemewu la dem tuuri ndox wala génn fii dem dem gaanuwaay dem ci toilette yi sax ñemewoo ko ci àll bi wal iyaadu billahi al munaafiquuna al kibaar waaye quelques années lañ ci teg ba ñuy ubbi kunuuza Kisra ala yadi ñoom Sa'd ibn Abi Waqqaas ak saxaaba yoo yële ñu ubbi kunuuza Kisra waaw waaye teg ci ay années ñu daal di ubbi Shaam ci yadu Xaalid ibn al Waliid ak ñi nga xam ne mooy Abu Ubayda Aamir ibn al allah fi imrati fi xilaafati sayyidina Umar ibn al-Khattab alayhi radiyallahu anhum wa ardaahum kon nag mu ngi noonu <laughs> waaw mooy amman yujibul muttarra idaa da'aahu kan mooy nangul la borom bi wax ki nga xam ne dañ koo assuré fu nekk mu jaaxle nekk ci kat-kat amul kenn ku mu yaakaar ak lenn lu dul boromam mu ñaan boromam sellal borom bi ne kan mooy nangul ko ah. bu ko woowee mooy moom kon nag mu ngi noonu yonent bi alayhi salaatu salaam li mu doon metti Medina yëpp mu mu xamal leen ne Misra dañ koy ubbi waaw mu bokk ci mu'jizaatam yi waaw di ngeen am kattan génn ci néew doole ba yéene ubbi mais duñ leen mën a seetee noonu waaw allahu akbar voilà kon nag loolu lu ama am solo la waaw kon euh, xam naa kon ñu yem noonu timis gaa ngi jege kon daal xadiis bi ci gàttal mooy kon gis nañ ni nga xamante ne nii moo xew noonu le euh, bon beneen côté bi mooy le fait mu naan bu ngeen gisee boo gisee ñaari nit <laughs> ñuy xëccoo ca woon daa birig rek nanga fa génn loolu al imaam al Qurtubi mu ne mooy <laughs> mooy nit ñi lañuy bari bu boobaa ba bari xëccoo suuf ya bari ñu yittewoo li nga xam ne mooy mbay ak ak ak ak ak ak ak yu demee noonu le jënd ko jihaad ci yoonu yàlla ak tamit di def loo xam ne mooy tax lislaam bi di féete kaw di góor góorgóorlu ci wàllu lislaam ñu jàpp ko rek seen liggéey yéeg seen mbay meeg seen commerce yeeg seen tukki yeeg yooyu daal moom lañ koy moom lañuy ñuy nekke alhaakumut takaasur daal hatta zurtumul maqaabir moo leen di fëkk ñu bàyyi fi jihaad ak lépp lu jëm ci wàllu diine waaw moo tax yonent bay saa saa am ne leen nag bu lool xewee dëkk bu mel noonu moom la ngeen fi génn uti dëkk yi nga xam ne foofu la ñuy yëkkatee yàlla te soo la ñuy kër këree ngir kàddu yàlla féete kaw waaw waaw mu ne loolu nag day yenu ko ne nit ñi buñ baree fenn day xëccoo suuf dafay bari waaw ñun moom wolof kenn duñu ko jàngal <laughs> ndakaaru fépp lañ tongtangee <laughs> suuf yépp gaa yi sax saaxee nañu ko waaw benn kër la gaay di jaay fukki nit wal iyaazu billah <laughs> di ko xëccoo nag lu nekk nga dégg ko ci yow ñu jox la këyit sax taxul mu leer waaw ndax gaay corruption bi dafa dugg fépp ba dugg ci impôt domaine ak fépp gaay yi la jox kayit gi mën nañoo xam ci boppam que jox nañ dinañ ko jox keneen waaw le plus offrant rek titre foncier sax taxul nga génn nga génn ci ndax dañ koy falsifier wal iyaazu billah mu ne nag suuf su mel noonu moom gaa yu mel noonu génn ko ah nee na looloo yi di xam ne infesté guñ eh, affaire bi dafa gaaw a boo dawee Thiès Thiès mooy naa daw génn Thiès dem feneen nga mu ngoog waaye daal mooy hadis loolu la doon wax mais loolu sauf que on <laughs> est boobaa. non seulement xuloo yi ak jàppalante ak litige yi ci wàllu suuf day bari ba pare ku nekk la nga ëmbal sa bopp ci wàllu bon day bari ku nekk da ngay yéene sa bon lu bo sa borom lu bon même bu dee ne bu ngeen gisantee di siiñante nii waaye lu yées ngeen ngeen yéene wante waaw te tamit mu ne fu mel noonu euh, li nga xam ne mooy ak nay dafay bari ak ak lu yées li moo tax comme ay liggéeyante yeeg ah tal samante yeeg mu ne nag yu mel lii yépp nag gox boo xam ne noonu la mel fa yata'ayyanu al-firaaru min al-mahall min mahallin yakunu kadhalika waaw in wajal in wajada mahallan akhara xaali xaliyan an dhalika <laughs> mu ne lool mel noonu moom boo mënee am feneen foo xam ne trouvé nga ko fu wéet foo xam ne wéet na ci yu yées demal foofu la waaw waaw mu ne léegi sauf que jàppal ne lii nag mooy misra gu fi sadril awal jamono yooyu la woona ah. waaw mooy ca wa hayhata kaana za hada fi sadril awal wa amma al yawm fa wujudu zalika fi ghayatil bu'd <laughs> waaw is <laughs> fi kulli waadin banu sa'd waaw <laughs> ne kantaa léegi moom mo mooy trouvé foo xam ne man nga faa daw te doo fa fekk problème yu mel nii ay litige foncier wak ay problème u suuf ak yooyu bareetul de ndax xur woo dem waa banu saada nga fa <laughs> waaw loolu waxinu arab la weer daaru adage quoi <laughs> mooy foo dem daal foofu daal moom moom moom jawa nga fay desewul aw aw xam bi <laughs> voilà wolof yi noonu lañ koy wax waaw moom laa wax da ngay daw Dakar dem Thiès dem Pout fekk ko gaay tamit nekk ci tong-tongee suuf yi jaay suuf yu graw yi waaw jaay jël suuf jaay ko ñu bari yow jaay loo xam ne ñu ne la sax fii la say maître yam manuñu ko tellement dañoo jaaye jaay waaw nag moom ah tasta'in billah rek waaw bi eh, ñaan yàlla ndimbal ci yàlla tamu mu may la dëkkuwaay boo xamante ne dina mucc ci yooyu te ngay ndànku tamit waaw ndax al axdu bil asbaab ala allah li eh, eh, mooy di wàkkeerlu ci yàlla sa lépp nga waar ko yàlla mooy xaalu nabi mooy xaalu yeneen ci ma lay saar saa waaye al axdu bil di jàpp ci sabab mooy sunnatu nabi moo doon sunna yonent bi alayhi salatu wassalam noonu la doon doxale fa man kaana ala haali nabi fala yatrukanna sunnata nabi la sayyidina Sahl ibn Abdillah at-Tasturi at-Tustari radiyallahu anhu doon wax waaw ku nekk nag bëgg ci xaal yonent bi saa saam sunna yonent bi saa saam mooy jàpp ci sabab yi bu ko bàyyi waaw mooy bul def nag képp koo xam ne nee na la bay jaay terrain rek nga jox ko say mbir wala képp koo xam ne daa ñëw di yore ziyu ko alxasan di wane apparence bu baax di wane ne ku wóor la ak ay waxam tuur lay lëndëm lëndëm rek nga foog ne walla waa ji baax na jël say million jox ko naan damaa bëgg suuf dalay rey de waaw surtout suñu dëkk bee suñu réew mi nga xam ne gaa yu bari noonu la ñuy def euh, nga xamante ne xam nañ ne moos gaa yi façon naxaatekat bu nekk di nga ko gis waaw dinañ ñëw dinañ la présenter wu ci mbubb sëriñ mbubb koo xam ne voilà lii c'est un intellectuel il est sérieux non lii nag moom caaxaan xamu ko waaw dëkkate yoo ñoom ñëpp ay këppatal lañu waaw walla iyaazu billah yooyu yëpp nag dañ ciy bàyyi xel waaw di ndànku tey vigilant tey ñaan sa borom fekk nga ñaanoon sa borom mu musal la ci yooyu insha allahu taala amaana borom bi jox la dëkkuwaay woo xam ne gu baax la gu sell la boo xam ne dañ fa am ay dëkkandoo yoo xamante ne li ngeen mën a dëkk ci jàmm ku nekk respecté ak xaqul jaar li nga xam ne mooy xaqu dëkkandoo ak eh, xaqu mbokkoo yooyu yëpp kon nag insha allahu ci kaw noonu